wal uh, al iradatu wal amr hmm. wal mashia al amr al irada wal mashia wal amr qaala radiyallahu ta'ala anhu warda an nabihi liza lamma ulqiya ibrahim alayhi salam fi an-nar wa ja'ahu jibril alayhi salam lam yastanjib bihi bal rafada an yakuna wasitatan wasitatan baynahu wa bayna al-haqqi fi naqli al-istighathati minhu ilayhi bal rafada an yakuna hunaka istighathatan aslan wattafa alayhi as-salam bi ilmihi subhanahu wa ta'ala bi halihi euh, gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ci maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam euh, ak maanaam ñi nga xamante ne noonu la incarné li nga xamante ne moom mooy kantu boobu trésor bu mag boobu te mooy la hawla wala quwwata illa billah euh, gisoon nañu ci benn wàll te moom mooy li borom subhaanahu wa taala doon nettali ci ne maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam borom subhaanahu wa taala daf koo laaj moom dafa borom subhaanahu wa mu wan ko ana naka lay dundalee ñu dee. di borom subhaanahu wa di wan maanaam daf koo def moom ci boppam maanaam bu ko defee mu moom ci li nga xamante ne moom mooy euh, kattanu borom subhaanahu wa ak dundal gi nga xamante ne moom lay dundal mbir ak rey bi leen di rey maanaam loolu moom ci jëmmi boppam mu taxawee ko Euh, kon bu boobaa euh, maanaam mën nañ ni kon borom bi subhaanahu wa taala moom moo dundalaat picc yi subhaanahu wa taala maanaam maam Ibrahima subhaanahu wa taala ba maanaam mooy bërëbu feeñu waayu borom bi subhaanahu euh, sax moom moo taxoon bi wala bokk lenn la ci li nga xamante ne na ñun wax ko maanaam xarit bi comme ci bayit bi ko ñeemoon mooy tax taxallalta maslaka ruuxi min nii wa bisa summiya al xalilu xalila bërëb maanaam fi nga xamante ne moom la ruux di jaar ci man foofu nga rom foofu nga dugg jaar fa loolu moo tax xarit ñu nan ko xarit maanaam moom mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala li muy doxalee lii lépp maanaam moom mooy ki nga xamante ne maam Ibrahima alayhi salaam daf koo Euh, da ko taxawe maanaam euh, mu ne li za te maanaam li mu incarné noonu baatu laa hawla wala quwwata illa billah ba tey lii ci la bokk lii moo tax lamma ba nga xamante ne ulqiya euh, tànneef na Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaatu bi te sawara wa jaahu te mu Jibril alayhi salaam lam yastamjib maanaam sàkkul ak ak kattaliku bii ci moom Euh, gisul ne euh, maanaam war na mën a nekk li nga xam ne moom mooy dox digganteem ngir war koo mën a fekkale euh, bal li ci nekk sax rabada dafa daq dafa dafa dafa sànni maanaam mooy bépp possibilité am yàqu na ci mu nekk waasitatu ak dog ak digg la bay na woo diggante moom maam Ibrahima salaam wa bay na ak boo ak yàlla maanaam li maanaam moom ak yàlla maanaam moom ci boppam dafa ni dafa dàq possibilité mu mën a am benn diggante kenn ku mën a nekk ci digganteem ak yàlla fii naq la nit raasati ci toxal ak xettali min wu ci moom ak xettali ko maanaam ci mu ñëw ila yi jëme ko ci yàlla maanaam ne ah waaw vraiment waxal yàlla mu jàppale ma ah bal nekk rafa dafa dàq sax maanaam dafa génn ci possibilité yi an yakuna ci muy nekk hunaaka foofu istighasatan ak sàkku xettali ko aslan ci lu ci luñ doyal ci cosaan wastafa mu doylu rek alayhi salaam moom moom Ibrahima yi xam gi nga xam ne moom lay xam subhaanahu wa ta'aala ak kanam yàlla li mu xam ne di xaalu li ci xaalu boppam loolu la doyloo xissa euh, bi xissa euh, bu siiw la mooy maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam dañ ko waree sànni te tàkk tàkk ba euh, ndax xam ngeen ni dafa lankoon ñu topp mboolem li nga xamante ne moom mooy caaxaan yi seen waa dëkk nekkee woon li nga xamante ne ci lañ bañoon yooyu Euh, gars yi dañ dajaloowee ñu ne ah léegi daal dafa mel ne euh, maanaam ñu dem ci war a seetal seen seen yàlla yi am ñu waroon a dem seetal ko mais bu ñu koy seetal ci biti àll bi lañ koy seetal comme ni ko Alxuraan waxe ci suuratu Saaffaat mu ne fa nazara nazaratan fi nujuum fa qaala innii saqiim mu daal di xool ci biddiw yi daal ne man daal ah, dama feebar quoi ñu sax man daal vraiment dama feebar quoi ah, booba wax na dëgg dafa feebaroon waaye la nga xamante ne moom mooy li ko feebaroon ah, mooy nit ñi ci li ñu nekk woon ci ay caaxaan te moom loolu dëgg-dëgg nekkutoon loo xamante ne lu mu nangu la lu ko neex la loolu moom moo tax ñu mu ne woon dama feebar euh, bi nga xamante ne la fekk waxoon na leen ne leen wallahi la asidanna na ba'da an tuwallu mudbirin waa naa ne maanaam prévenir na leen dinaa tëral pexe dinaa pexeel seen xërëm yi ginnaaw bi nga xamante ne du muy jël wan ngeen ma ginnaaw loolu danaa ko def Euh, borom subhaanahu wa ta'aala ni ñu koy nettali ci nettali bu gën a yaatu ci suuratul Anbiyaa mu ne euh, wa laqad aataynaa Ibraahiima rushdahu min qablu wa bihi aalimiin joxoon nañ maam alayhi salaatu wa salaam ak njubam ci jiitu ndax maam alayhi salaatu wa salaam mooy royukaay yi jublu mooy royukaay yi nga xamante ne ñoo ñoo yoon looloo tax euh, képp ku tegu ci yoon rek dañ naan ci xanafiya ci xa xanafiya la tegu maanaam mooy yoon wu jub woowu nga xamante ne dafa sori lépp loo xamante ne xeetu dëng-dëng la euh, moom Ibrahima alayhi salaatu salaam moom moo nekkoon royukaay boobu muy nekk ne nag digganteem d'abord ak baayam maanaam baayam li ko yar mu ne in qaala li abiihi wa qawmihi ma haadihi tamaathilu allati antum laha aakifuun waaw mu ne waaw mu ne baay bi mais yéen seen sëriñ yi ngeen di tabax ba pare di sukk di ko jaam lii lu mu doon ñoom benn réponse rek lañ ko am qaalu wajadnaa aabaa'anaa lahaa aabidiin ñun daal dañu fekkoon sunu baay di ko jaam te xam ngeen ni maam Ibrahima waxoon nañ ko keroog mais maa ngi suñu jotaay bi mu ji weesu mais maam Ibrahima alayhi salaam dafa bokk ci ni mu meloo mooy boolem xeetu dàggasante yi ñuy dàggasante ngir saxal ne yàlla kenn na la te dañ ko war a jaamu moom doom maam Ibrahima alayhi salaam dàggasante na ko gars yi te moom mooy ki nga xamante ne maanaam moom la ñu njëkk a nettali def mu def bu ko def ci anam yi gën bi mu a sell la ba pare bi mu gën a kawe maanaam mu gën a kawe gën a parce que dafa bëri ay ak façon dàggasante bi mu am ñoom euh, gaa yi ñoom benn tontu lañu am daa iman te loolu yàgg na ci ak yéeféer lii suñu tradition la duñ ko bàyyi suñu culture la duñ ko bàyyi suñu baaxu maam la li ñu maam yi bàyyi woon moom vraiment du ñun ñoo koy dindi loolu euh, dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy tradition yi fi ñuy faral di doxal euh, beneen bi ci def moom mooy ci biir loolu ñoom jàpp nañ ne comme euh, am na kenn ku ma ko mosoon a dégg fan yi mu wax xaw ma am ci mel la ma wax na moom mënta comprendre daal ku ne sans papa ci lii la nekkoon te loolu mu nekkoon baaxul ma maanaam loolu daal te ci lii la nekkoon daal bàyyi dana ko bàyyi et man daal danaa topp leneen quoi loolu man daal mënu ma ko comprendre te xam ngeen ni loolu kooku heureusement ko jullit la parce que bu doonu yéegéen jamais mu nekk jullit ku xalaat kii xalaat la noonu kooku heureusement ko mu nekk jullit parce que bu doonu yéegéen moom jamais mu nekk jullit ba pare li euh, ñuy ñaan sax mooy mu nekk ci yoon bu baax ba pare te ba ne nekk ci ay caaxaan lu wute foofu ne diine la ndekete ay caaxaan la ay naxe mbay la parce que bis bu fekkente ne moom ci naxe mbay la ne mooy dama mu jënd voilà boobu feerañ toogoon ci ginnaaw ci ci papa élèves yu euh, li gone yi ñëw ci jàng si ñu ñu bokkoon ci saaba yi wax loolu ak mbir mi kii mu ngi yéeme lool parce que nan la maanaam nit di mën a xalaatee noonu quoi rawatina koo xam ne yàgg na maanaam yàgg naa dund ci ci ànd maanaam xam nga loolu ku nekk ci dëkk àll yi di ko xalaatee mën nañ ko comprendre mais ku nekk ci biir dëkk saa si rawatina nekk riiwu tubaab yi quoi. jàpp ne sa papa dana nekkoon mën naa maanaam yow li euh, nga nekk euh, euh, sa sa sa sa en en gros daal mënoo comprendre ne sa papa mën naa ne ci erreur te mbir mi ñax yi yim doon dëkk nangoo cee jëlee saa yoo xam ne yim daal kon nangoo boo toogoo ko lépp lu ñu wax ne ci la nga ne nangoo too ko de mais jàpp nga ne moom. xam na benn mbir keke moom mënu ci juum mooy ni mu doon maanaam maanaam ni muy doxale diine mbir moomu keke keke lan la mën ta juum te loolu amul maanaam dëgg moom mooy ci kaw lépp maanaam maa ngi vraiment sasam bi wax te nee nag loolu dañuy gis ne dafa yàgg ci kaw suuf maanaam xalaat yi woowu te loolu nag moom moo sànkoon ñu njëkk ñaa comme ni alqaana wa kadhalika ma atal ladina min min rasulin illa qaalu inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun naka noonu musu ñu yónni benn musu ñu yobal benn yenn benn yenn sax lu ñu bu ñëwee jaay la nga ne wax ñun danoo fekk sunu baay yi ak sunu maam yi ci benn yoon wu ñu ne ba pare ci ñun ci seen jeexital la ñu woon yàlla ne awalaw kaana abaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wa laa yahtadun mais ñoom bu fekkee seen baay yi xamuñu woon dara te ci gindeeku ñëpp ne loolu la duñ ko tegg abadan moo tax moom Ibrahima xam nga lu mu ko toll qaala laqad kuntum antum wa abaa'ukum fii dalaalin mubiin yéen ak seen baay yëpp ci li ngeen nekkoon ay caaxaan la ci quantité bu fépp la kàddu gu mel noonu su ko jamono xam nga nan la ko nan la koy woowe ah nit ki yaram mais Maam Ibrahima noonu la wax wax te Maam Ibrahima xam nga lu ci yéene mooy alayhi salaam maanaam euh, caractéristique am mooy ku ku nooy la maanaam ku nooy la ku nooy xol la ku bëri yërmande la ku maanaam loolu mooy yéen ci caractéristique am mais quand même bu ak yàlla rek moo def loolu moom lépp day dañ ci moom bu taxawal dëgg kese te loolu mooy mooy dëgg maanaam nit ki lu mu nooy xol lu mu lu mu nekk nekk ku ku ku bëri yërmande ku woyof ku maanaam lii dafa bokk ci jikko yu mag yi maanaam mooy bu yàlla dëgg yàlla taxawee ñu mën ne ah wax dëgg yàlla amul leen lu mu seet mbir mi nii dong lay demee. Hmm? mais gars yi xam nga lan ko ah xam nga lu mu ko wax. qaalu ajitana bil haqqi am anta min al-laa'ibin te yow. li nga indi dëgg la wala ngay fo ngay fo wala maanaam da da ay fàtt ngay def day kat quoi wala li nga nekk di wax nii vrai dëgg la quoi parce que ñoom mënuñoo comprendre nit kuy wax wax loolu maanaam loolu tamit bokk na ci caractéristique yi yi mooy du ñu gaaw a comprendre seen ne ñoom li ñuy xalaat baaxul voilà da ngay exagérer voilà <laughs> ay quoi day caaxaan mu ne leen qaala bal rabbukum rabbu samaawaati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin yàlla seen borom maanaam moom mooy maanaam mooy ne seen yàlla mooy seen borom loolu laa leen di yëgal te mooy borom asamaanee suuf si moom mooy ci seen si asamaanee suuf si maanaam kon yéen seen xërëm yi nga xam ne yéen a leen tabaxal seen bopp c'est sûr que ñoom du ñu asamaan seen suuf parce que yéen a leen tabax. donc ce qui veut dire que loolu moo yéeme mooy ne xërëm du nekk jëmm rek saa ko nekk maanaam du nekk rek jëmm ñu taxaw loolu foofu la bëri di juune ci affaire xërëm dañ foog ne xërëm foofu mu nekk jëmm bu taxaw quoi buñ jëmmal maanaam mu nekk lu ci gis déedéet comme li Alxuraan wax rek ni in hiya illa asmaa'un sammaytumuuhaa antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan ah ay tur la maanaam léeg-léeg xëram ay tur la doon yoo xamante ne dañ leen di teg yoo xam ne yéen yéen a leen di tuddee noonu ak seen maanaam ay concept lay léeg-léeg ay concept lay doon yoo xam ne dañu am tur loo xamante ne loo xam ne aw lay la ci moom maanaam moom mbir mi mënta nekk lay abadan kon socialisme libéralisme ah lay laïcité démocratie yooyu ay concept la yoo xamante ne ay tur la ak yeneen yu mel noonu communisme yàlla wàcciwul benn lay ne nañ topp loolu in illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wala qad jaa'akum min rabbikum min rabbihimul huda wala rabb wala qad jaa'akum min rabbihimul huda ah, concept yooyu solo ah, njaay yi ñu leen topp dañ topp ñu lu dul ay njort ak li neex seen bànneexu bakkan jeex mais njub gi moom mooy li tukkee ci seen borom loolu di sëlale moo tax bu mu ne leen waxal laa la ak danna asna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin waat naa ci yàlla ne dinaa leen te euh, dinaa fexeel seen seen seen yàlla yi seen xërëm yi ginnaaw boo leen gëmooyee gaa yi ñëw fa ja'alahum juzaazan illaa kabiiran lahum la'allahum ilayhi yarji'uun gis nga bi ñu demee ba mu xool ci jibbe yi ne dama feebar dellu si waat delluwaat ba mu delloo yëpp la def yëpp la rajata maanaam dafa ñëw fekk yàlla yëpp fi ñu nekk ci seen temple yi mu jël yëpp benn bu ci nekk xar ko topp topp topp yëpp topp topp lépp ba mu def benn yàlla yi dafa bu taxaw te biir lii tamit beneen aspect la boo xamante ne su doon ñun suñu jamono li ñu koy tuddee mooy tooñ ak profanation alors que du tooñ non du tooñ du profanation déedéet am na benn bés ma ñu ànd ak sukk yi woon ak benn mbokk benn mbokk murit quoi léegi bi ñu àndee moom mu ne ñu war a julli maanaam julli jot ñu war a julli ci air autoroute bi muy laaj ndax ñun am nañ droit julli ci air bi quoi xana ko ne loolu jarul la maanaam non seulement am nañ droit bi mais même bu ñu may woon droit bi dañ koy def sax te kenn du gumul ñoom bu ñu ñëw bindoon ne amul leen droit julli fii dañ koy def par force parce que julli bi moo ëpp doole ñoom seen loi bi julli bi moo ëpp doole. ñu ne waaw ñun nag moom seen bi lu ñu xam mooy euh, ne moom julliwul woon ci gaal gi ndax yooyu euh, ndax nee na bu jullee ci gaal gi day tooñ moroomam moo tax julliwul ci gaal gi. parce que déjà loolu problème fukk dafay am ndax problème fukk mooy julli fu mu la nekk da nga koy def même bu fekkee maanaam quelque soit la situation ak condition bi man ko mais léegi nañ jël beneen bi nga xamante ne tamit xam nañ ko donc moom mu gën a leer mooy bureau bureau ndar bi bi mu nekkee ci biir bureau bi est-ce que nee na nee na gouverneur waaw est-ce que sa place yi mën naa fay julli waaw wala mais dafa ñëw rek taxaw te julli bi du woon julli farata ñaar rakaa la du sax julli farata maanaam julli naa si loolu imaginer kooku bu doon julli farata lu muy def ah ñaar rakaa yi ñu nuyoo bërëb bi bu fekkente ne loolu la ñëw ci biir bureau bi ñu julli lan ngay xalaat tey bu doon dee ci subaar moo jot wala tàkkusaan mu nekk foofu est-ce que dina fa nekk nan damay tàggu loolu day maanaam day teggi maanaam contradiction la par rapport ak euh, comme que gaal gi yéena ko moom te bu ma jullee foofu dinaa leen toon bu ma ko jullee maanaam ah contradiction bu ma nga mag la ah waaw waaw non maanaam pour wax maanaam pour remettre en cause euh, ngir noonu la maanaam parce que bu dee juróom dara bi julli na voilà te foofu amul dara lu mu risqué alors que ci géej gi da doon risqué voilà loolu la ñu war a xam léegi bi nga xamante ne maanaam Maam Ibrahima sa sa lii nga ñun tamit moo tax concept yi maanaam léegi dañ lay ay mbir ne dafa foo dara bu ci dëgg dañ lay jumloo waaw euh, kenn ku ci nekk ba pare bala maa dee na maanaam am na benn baat boo xamante ne moom la ñëpp di jëfandikoo kenn ku ci nekk di ko wax ci caaxaan yi mu bëgg a dalal yi mu bëgg a dëgëral mooy aaya bi naan lakum diinukum waliya diin mais xam ngeen ni lakum diinukum waliya diin tekkiwul loolu li gars yi doon liñ bëgg a wax rek daa koy layale lakum diinukum waliya diin mais xalaat bi nu mu tàmbalee qul yaa ayyuhal kaafiruuna eh wax yéen yéen yéen loolu la saa yu tàmbale. laa a'budu maa ta'buduuna de toute façon du ma jaamu li ngeen di jaamu wala antum a'buduuna maa a'budu te comme yéen de toute façon jàppoo leen ni li ma nekk di ngeen ko ngeen ma topp ba jaamu dina jaamu yàlla dina jaamu wala ana a'budu maa abadtu te man du ma jaamu la di jaamu wala antum aabiduna ma aabudu ci yéen leen ne di topp li may jaamu lakum diinukum kon nag yéen yéen yor seen caaxaan yi ngeen nekk wala diinu man maa yor dëgg gi ma yàlla dox man danaa appliquer dëgg gi ma yàlla dox yéen ngeen nekk ci seen caaxaan mais gars yi ñu koy bëgg waaye pourtant wéy lakum diinukum wala diin ku nekk na nekk mais fan la ñuy teg inna diina inda Allahi al-islam yàlla benn diine la nangu lu dul mooy l'islam wa man yabtaxi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin képp koo xamante ne da nga nekk ci benn application benn diine bu mu bokkut ak l'islam kenn du la ko nangu te bu àllaaxiraat ñu perte ne ko loolu aaya yooyu yëpp fan lan lañ koy def léegi bu fekkee ne daal ku nekk dañ naa la rek sawaaye nekkal ci li nga nekk bàyyi ma man ci li ma ne mais bu doon loolu la kon yeneen ci yi alayhi salaam seen rôle lan lay doon maanaam lan moo tax ñu yabal yeneen yi bu fekkee ne ku nekk da nga ko war a bàyyi rek ci lam ne amul kenn ku ñu war a wax ne ko saa waay nañ tegu ci yoon bi boo ko mën a di forcer nit ñi mais nañ nañu proposé wax ji ba pare nañ ne ah gars yi lii am na mais bu fekkente ne yow dimmi wax ne hey saa lii am na loolu rek dañ ko war a tere mais kon yeneen yi alayhi salaam mais lu tax nit ñi seenu njariñ lanati la par exemple waaw bon yéefir nañ leen bàyyi ñu nekk seen njëkk jullit ñi bu ñu jéem a dugal kenn ci diine bi nañ leen bàyyi ñoom tamit ku xool ba xool daal dina ñëw dugal sa bopp mais l'islam bu doon loolu la ñun kenn du nekk jullit ci nit mais gis nga bi mu ñëwee ragaate la ñoom ñëpp mais mais nag dafa bàyyi kenn illa kabiran lahum ba mu def ci gën a konkal maanaam ci gën a mag maanaam dafa ñëw comme ay yàlla yu bëri la day am benn bu gën a mag yeneen yi gën a ndaw yu gën a ndaw yëpp la ragaate bàyyi benn bu mag bi kese gën seen bi bu mu doon ko dee gars yi ñëpp ko ko bàyyi dem seen dem yoonam gaa yi dellu qaalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin waaye suñu yàlla yi kat moo ko def yi maanaam bi ñu ñëwee ils étaient stupéfiants stupéfaction bi yéen a leen àndaloon parce que xam nga yàlla bi nga daan jaamu nga ñëw fekk ko ñu ragaxe ko toj ko euh, stupéfaction day daal di commencé am ñu ne mais ci biir ñi ku mënoon ko woon la vraiment kii tool sax bu mag a mag la. qaalu sami'naa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibraahiim naa am na benn waay am na benn jëmam xam nga xotaan bu ñu koy wax nit mooy nit koo xamante ne. Euh, maanaam mooy koo xam te dafa dajale ay caractéristiques yu yu yu baax yu bëri futuwa dafa nekk moom li ñuy wax futuwa mooy koo xamante ne euh, qualité yi ñu yor moom moo tax ba du maanaam yow boo doon comporté woo lu bon baax lañ comporté woo ak yow loolu mooy futuwa ne waa loolu Ibrahima danañ koy moom de parce que ñee nag daan leen tudd maanaam moom daan na tudd yàlla yi quoi voilà moom daal lañ ci daan dégg de temps en temps wax naan way seen yàlla yu baaxul ak yooyu quoi qaalu fa'tu bihi ala a'yuni nnaas la'allahum yashhaduun ñoom ne ne waa leen indi leen leen ci kanamu pour ñu firi ko ñoom bu ko defee ñu mën a gis bu baax témoigner finition bu exemplaire bi nga xam ne moom lañ ko war a ñëpp mën koo seeda bi ñu ko indee ñu ne ko a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yow suñu yàlla yi yaa leen def ni yow qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun gaa yi ne ah moom mën na leen ah ah nekk daal mooy ne xëy na ci ah. ko nii mooy seen ponkal nii a mag ci moom moo ko def mais ne tey ngeen leen a dañuy wax maanaam foofu dañuy dañuy yëg ne tamit ne yàlla judul wax du yàlla man tamit parce que ñàkk a mën a wax mu maanaam mu wala muuma dafa bokk ci ma caractéristique bu matadi loolu moo tax maanaam ñu gis ne alxuraan bi yàlla wàcce ko ñu gis mu nekk kàddoom hmm? Hmm? yàlla wàcce ko mu ne parce que kaddu kaddu boo parce que kaddu bi mooy melo bi nga xam mooy li ne dafa dajale yeneen melo wala boog day prouver yeneen melo yëpp et que kaddu moo tax boo xoolee démb rek xaw ma kan lañ doon wax am na ku doon maanaam euh, dafa am lien ak làmmiñ maanaam wax langage loolu moom moo tax ku intelli euh, nit rek moo am intelligence bu mën a di waxee wax ju leer moo tax bàyyi na yi mooy yeneen animaux yi ñu tuddee leen baha'im parce que baha'im pluriel la ma bahima bahima mooy ku waxam ku waxam leeru mooy buhum mooy ku duuf bahima dafa duuf maanaam mën nga wax wax ju leer amul éloquence expression du du du du du leer loolu moom moo tax maanaam nit moom mu am intelligence bu kawe boobu. te moo tax développement wu langage nit ki di mën di wax wax ju leer te que ay waxam di précis ba pare di tegu loolu day wane capacité intellectuelle bu kawe bi mu amee mais koo xamante ne waxam mënta leer lu mu la waxee du leer loolu day wane déficit intellectuel bu mu amee léegi ba mu ko nee na ne ñoom bu dee dañuy wax tey ñoom yàlla yii danañ wax mais laaj nañ la. dégg nga gars yi comme que nee nañ comme que comme que si moom moo yàlla marto ci bi nu mu tudd film bi bi tey te mu ci gën a mag te bi ñu ñëwee da ngeen fekk ñoom ñëpp ñu rajo foofu loolu tamit bokk na li ñu leen doon démontrer foofu mooy ne yàlla bu mënta def dara koo dafa inerte. maanaam mënu def dara kooku mën na ne yàlla lu def dara lu dogal quoi mooy ku dul dogal voilà loolu moo lay wax ni kenn rek moo mën a def loolu di dogal mooy laa xawla moo tax laa xawla wala quwwata illa billahi day dellu ko parce que moom rek yàlla mooy ki nga xam ne moo am pouvoir bu dogal di def di dindi ku dul yàlla mënu ko moo leen ni ñuy wax yàlla nag mënaluñ seen bopp dara dara fii la leen loolu la loolu la mu ne ah waaye mais bu dee moom moom moom moo ko def tey laaj bi lii la bon après gars yi comprendre nañ ne dañ doon ko ko loolu moom léegi comprendre na leer na seen bopp parce que par par parce que preuve bi maanaam par preuve par par exemple la quoi par exemple preuve matériel baa ngi nii di wane ne ñoom dañ doon déconné quoi. moo tax fa raja'u ilaa anfusihim fa qaalu innakum antumu zalimun moo tax ñun ñëpp ñu dellu ci seen bopp daal yéen ñii nag yéen a tooñ nag dëgg dëgg la vraiment xale bi waxul dara defut dara parce que noonu yéen ñii yéen a tooñ. parce que nan ngeen mën a jaamoo koo xamante ne ci lii la nekk ci caaxaan lii la nekk waaye yàgg ñu ko de xam nga léeg-léeg yéen yi ngay wax ak ñoom wala caaxaan tam rek de manière générale ngay wax ak moom ci dara nga gis ne ñu ngi waaj a accepté ne ñu ngi waaj a nangu li ñu koy wax mais tout le temps lu ci bëree bëri bu ko yàlla dimbalee moom mais léeg-léeg day jékki-jékki ba waaj a nangu rek daal dellu ci wax caaxaan yam nekkee woon ne non non non c'est non non non maanaam parce que aveu de da koy jàppee aveu de faiblesse moom maanaam nangu ne damaa nekkoon damaa juumoon léegi lii muy dëgg loolu moom aveu de faiblesse da koy jàppee rawatina bu dee seen maam yaak maamaata maam yi ñoom ñëpp ci loolu nekkoon summa nufiku ala ala ruusihim laqad alimta ma haula yanfiqun gaa yi nañ njëkkaat seen bopp dellu si waat mais déedéet yow yaa gën tey ni ñii duñ wax nee naa ñu laaj leen léegi yaa gën tey ni duñ wax maanaam ñoom au lieu loolu ñu jàppe ko léegi comme argument contre ñoom léegi dañ ko jàppe argument pour ñoom yow yaa gën tey ni duñ wax nga bëgg ñu la wax na laa laaj lañ wax xam nga ne duñ ko ko laaj laaj duñ lañ ko laaj laaj ndax waaw <laughs> ah. voilà comme li yi euh, wax ci jigéen ñi teel a lu tax ñu leen ko euh, yi daal xam naa ne wax wax ja daal dem na ci anam goo xamante ne lay ni tellement que mbir mi dafa mujj absurde mu ne bon voilà maintenant voilà c'est la France c'est comme ça c'est comme ça voilà, c'est sauf que c'est vrai, les musulmans disent ça, c'est vrai, mais bon, sauf que la France c'est comme ça. Voilà, on l'a pas accepté, c'est comme ça. maanaam dañuy dem ba maanaam lépp au lieu ñu jàpp ne ah est-ce que comme duñu xoolaat mbir mi comme ci biir rek modèle bi bu dugul lañ naan lañ ko xoolaat lañ xoolaat modèle bi lu ne ñu critiqué ko mais bu ñu yëkkee ci wàllu jullit ñi moom maanaam seen xel mi day mel ne lu teggi moom day mel dañuy teel seen xel ak seen xalaat waaw ay action la ñuy teg quoi te loolu boo doon caaxaankat ay action la ñuy teg de toute lii moo am maanaam ñoom même boo bu ñu gisoon nga démontrer carrément contraire bi ndax dañ naan la waaw waaw lii lañ gëm lii lañ xam. te du mu nangu keneen gis indi leneen daal di commencé continuer ci kenn ci biir maanaam ñoom daal loolu la ni dëgërale seen bopp ñun daal lii lañ xam ñun daal lii wër ne rek après continuer mu ne qaala afa ta'buduuna min duunillahi maa laa yanfa'ukum shay'an wa laa yadurrukum uffil lakum wa limaa ta'buduuna min duunillahi afalaa ta'qiluun mu ah mbaa mu ne da ngeen di jaamu xanaa mbaa da ngeen di jaamu loo xamante ne du leen jariñ dara te du leen loo xamee maanaam bu loolu mooy laa hawla wala quwwata parce que yàlla rek moom mooy ci jariñ mooy loo xam seen yàlla yi ngeen di jaamu duñ leen jariñ dara te duñ leen loo xamee maanaam loolu di di du du du luy tukkee ci ñoom ci seen jëmmi bopp mais ci yéen la tukkee maanaam yéen ñi leen topp yéen ñi leen di jaamu jub jooju moom la lor ne mais du ne ñoom ñoo leen di wër ba ci guddi leen lor ah daan ni cin yéen uffil lakum wala maa taamu ñoo cin yéen ak mboolem li ngeen di jaamu bokkut ak yàlla xanaa doo leen xalaat qaalu harriquuhu wansuru aalihatakum in kuntum faa'iliin gaa yi ah xam nga léegi lan moo fës lenn rek ci def mooy na ngeen ko lakk lakk leen maam Ibrahima alayhi salaam parce que day perturbé il faut ngeen teg ko punition boo xamante ne keneen du ko ñeme def quoi parce que sinon seen aada yi fi lay jaaree seen aada yi maam yi fi lay jaaree jeex ah donc euh, voyez-vous hein foofu ngeen ak yim lakk ko su dee da ngeen di moo tax ci lañ dem indi taal taal boobu nag taal boobu ñu taaloon euh, tellement que dafa rëy dafa dafa yaatu ci li ñuy nekkali xam nga nan ko ay jamono biir bu yàgg yàgg yàgg mais dañ koo xam ni sàmm ngeen dem sàmm lañ indi ci anam boo xamante ne maanaam duñ ko xam ne te xam ngeen ni pour pour mën a lakkee benn nit normalement laajul loolu lépp mais bëgg nañ koo teg mission bu exemplaire ñu te ndan ndamtaal ba nga xamante ne sax dañuy wax ne picc yi buñ daan naaw sax ci kaw dañuy daanu maanaam sàll dañuy daanu ngir ngir tàngoor ko cee sànni léegi ñu def mooy dañoo wut jiw bu mag benn garab lañ def jiw comme la terre ñu ngi def jiw loolu lañ ko def jël si élastique la dugal ko ci xëcc xëcc xëcc xëcc xëcc xëcc taaw yi taaw yi taaw yi taaw rek bàyyi ko maanaam comme genre dañ ko profité quoi ah waaw xanaa waaw dañ ko profité quoi waaw catapulte voilà nga xam ne dañ ne rek bàyyi mu def ah. Euh, nga xam nga fi mu ne tellement que dafa bi ñu ciy dugg moom Ibrahima alayhi salaatu wa salaam maanaam moom lay def allusion histoire boobu mu ne bañ koy sànni ci dafa ne mu lool kuy wax di def yàlla tax maanaam grawul na attendre à ce que loolu yëpp dal ko grawul ma attaque mais nag kooku moom jàpp ne grawul parce que bu fekkente ne moom jàpp na ne lii bu ko waxee suba du ndékki te ñàkk ndékki dafa garaaw pour moom du ko du ko léeg su mel noonu li gën ci moom mooy muy bañ a wax parce li mat a wax du ko wax abadan ko li mat a wax mu di ko wax pourtant day tourner autour du pot même li mat a wax bu demoon boo gis ko na day daw day day wiiri wala mu làkk ko ci arab rek daal di gaawantu rek dem comme ni gars yi def buñ demee ba war a wax loo xam ne moom ne moom wóor boo moytu dina am ñu muy génn rek ñu daal koy làkk c'est pas ñoo ñoo ci tane parce que ñoom au moins daal di laaj ci arab mais am na ñoo xam ne arab bi ci boppam lañ ko def maanaam danañ wax maanaam ko ah, sujet bi de xam naa ne boo moytu daan ko tey moom daan ko wax rek nga gis ñu daal di lii di waat maanaam te dañu ko aay ci ni ñuy wiiree maanaam contourne sujet voie de contournement yi moom yiñ ci am ko te loolu nag vraiment yoru ko ko nit ko ku ne day waxal yàlla am garaawul c'est-à-dire que lu gën mën na ko ci def garaawul noonu la ñu njëkk ñi tamit noonu la demee woon ak ñoom lu bëri moo ne ci fekk ko mais yàlla jàppale na leen yàlla dimbali na leen yàlla dimbali na leen xëy na début bi dina nekk xëy na début di nga am ay ay ay ay nga am ay ay ay ay ay ay ay yu bëri ñu lay boycott am yu bëri ne euh, dañuy yàq sa der loolu yëpp day am mais mais la te di heureusement ñun vraiment jarul woon jarul ragal c'est vrai que nag après mën nañ leen teg ay pression surtout boo nekkee ci yenn société yi pression familiale bi dañuy nekk ci pression wu voilà euh, ñeneen ñi mbokk yi xarit yi ah et cetera euh, ñi nekk autour nit dañ lay dóor ay pression pour ngay mën di wax yenn wala ngay noppi wala lu may noonu loolu dana am mais foofu la yem suñ jamono ñi suñ jamono foofu la avant gars yi dañ daan rey wala ñu loxo ak seen tànk jëwut na ko maanaam dañu dagg mais loxo loxo loxo droite bi ak tànk gauche bi bàyyi la lay taxawal ci mbedd wala comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci hadith Sayyidina Xabbaab ibn al-Arabi radiyallahu anhu ne gaa gaa yi dañ leen ko def ko ba mu nekk comme mais ñuy def nañu maam mu nekk seen ñu tàngal ko ba muy tàng ñu téeral gaa yi seen digg ginnaaw ñu koy teñe waaw comme ni ratul def voilà exactement comme ratul noonu la naa def seen digg ginnaaw yi parce que dañ doon wax dëgg kese maanaam o moom kenn def mu noonu ñun li gën a màgg li gën a màgg li gën a màgg li ñu lay def mooy boycotté la wala ñu bañ a kontaan ci li nga wax loolu mooy li gën a màgg hatta saaga la sax ci boolu defuñu ko à part ku nekk ci ginnaaw clavier yow ci saaga à part ko mais même saaga sax kenn defutu ko kenn suñu toll nii li gën a màgg li mooy yàq wax voilà et cetera ñii ñu ngi ci ne doon woon lool de yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam les sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom nekk ñu woon doon daj lool de ay naan non bàyyi leen leen foofu ñii dañuy diine sunu maam yi dañuy diine ñoom ñoom ñoom affaire bi doon woon lool de dañ leen doon teg ay coono yu dul jeex dañ leen daan jël dañ leen embargo woon embargo leen pendant trois ans xam nga seen doom yu bëri génn àdduna ci loolu ci embargo boobu parce que amatuñu lu mu lekk amuñu lu naan nga xamante ne léeg-léeg benn deewu gëléem mooy dem ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba moom la ñuy jël der bi ñu soxal ko baxal ko ay fan mu xaw a am lu mu nuru ñu jéem ci lekk ndax wala ay xob sinon dañ leen doon dañ leen a embargo woon mais fii ak yeneen ak yeneen dañ dañ doon ak nekk xam ne Sayyidina Bilaal radiyallahu bi ñëpp xam nañ ko ñooñu njëkk ña te yeneen ci saxaaba bi saxaaba yi doon wax naan kañ la ñuy dimbali loolu la leen wax ñu ne yéen daje boo leen di jaay yéen a que ñooñu dañ leen comme lu dañ leen doon peñe seen rajo comme noonu daloon dañ daan tàngal affaire ba mu ba mu tàng jër ñu koy rato seen digg ginnaaw bi di ko lenni noonu ko doon lenni ba ñu ñuy dee yéen defoo leen dara dal leen comme lu alquran wax waa banu israil li mu rey ci ñeneen comme ni Hm? waaw dañ doon rey ay yeneen dañ leen doon rey yeneen bu ñëw wax rek comme li Alxuraan wax afa kullamaa jaa'akum rasuulun bimaa laa tahwaa anfusukum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluun loolu lu tax loolu lan lañ dal ba ab yeneen bu ñëwee rek wax leen loo xam ne àndu ko seen bànneexu bakkan ñenn ñi sax da ngeen leen di wetti carrément ñeneen ñi moom dañ di roy mais ak yeneen dañ leen a rey te dañ doon wax dëgg kese di jottali li yàlla bëgg ñu dégg ko kese ñu rey leen te ay moo tax ku naan way non de toute façon boo nekkee ci dëgg moom dara du la ci fekk mais loolu waxu jaaxal la parce que ay yeneen nit ñi ñoo gën ñëpp te dañu leen doon rey mën nga nekk ci dëgg ba pare gaa yi tàkkal la pexe yóbbu la laa bi ci ra non seulement sa àdduna yëpp yu fuur yi ko mais aussi mën nañ la mais yàlla boo ko jar affaire bi nag loolu la te ku mu ko jaraloon nag grawul grawul quoi voilà non saa xam nga bon boroomu mbokk bu def yenn yi wala bon xam nga rek soo amee njaboot aussi day am yooyu moytu ak yooyu voilà wala non de <laughs> wala ñu ne la non loolu day indi coow xam nga non garaawul boo ko waxee côté ko wax quoi parce que day indi ay coow ay yooyu mais gars yi doon tam seeti la yow coow daw waaw gars yi ñoom jaasi bi leen doon dóor <laughs> yàlla nañ yàlla ba pare loolu c'est que li gën a garaaw mooy dañu koy wax jàpp ne li ñuy wax nii lu am solo la maanaam daw soow moo gën d'accord daw soow ci lu mën a nekk soow mais loo xamante ne lii mën nga am lu dul maanaam wax dina am tamit ñu ne déedéet wax dëgg ba fu mu nga war mooy def après nit bu mën jël engagement bu toll noonu loolu moom c'est sûr mais mais kenn ku ci nekk ak li la yàlla jaral ak kenn ku ci nekk ak ëllëg ci biir lan ngay am ci yàlla tamit subhaanahu wa taala mais man Ibrahima alayhi salaam bañ ko sànnee ci taal ba euh, malaaka yi dañ ñëw maanaam euh, malaaka bi yor ngelaw malaaka bi yor ndox malaaka maanaam ñun ñëpp yàlla na leen <coughs> mobiliser adduna bi yëpp li ci nekk ci ay njanaaw ak i jiw ñëpp ni yàlla ay te yeneen bi ñu ngi koy sànni ci taal bi ñu ngi koy lakk borom subhaanahu wa ta'ala yëpp mais maanaam lu mu ci bëgg rek Seydina Jibril alayhi salaam ñëw ne ko yàlla mi ngi ñeena loo bëgg rek mu def mu fay léegi taal bi mu bëgg léegi ñu wax malaaka bi yor ngelaw lu mu ut ko mu fay wala mu upp ko mu dal ci kaw mu jaay malaaka bi yor ndox mi mën na wàcce taw bi bii maanaam loo bëgg daal te boobu kat ñu ngi ci bi de ko maanaam kii euh, nañ ko xëcc nañ ko nga gis mu gis tamit yàlla ni muy defee xam nga mu doon di ko jàppee noonu di ko indi war ko àtte ak yooyu di ko war ko le temps que jugement bi di jot wala ñu war ko présenter pour mën ko commencer exécuter bu doon foofu la malaaka bi ñëw sax mën nañu wax mais malaaka bi ñëwul doon boobu xam nga dañu ñëw biñ ko jugé ba war a mettre en exécution sentence euh, bi ba commencer ba ba ba ko ba sànni ko ba mu nekk yoon bi pour mën a leen ci yegg ci case bi foofu la malaaka bi intervenir maanaam mooy au dernier moment comme quoi tamit léeg-léeg affaire bi au dernier moment la yàlla indi solution maanaam du ko indi ci biir mbir mi ah maanaam dem naa bay waaj a jaaxle ak yooyu déedéet du bàyyi ba ngay waaj a jaaxle maanaam moment bi nga jaaxle carrément ci lay doog a ñëw pas moment bi ngay waaj a jaaxle day fekk nga jaaxle carrément amatul solution lépp tëju ko amatul benn bunt moom rek mu def moom yàlla voilà. mais tant que yaa ngi naan non de toute façon man am naa yeneen solution après am naa yeneen solution mbir mi mën na bari maanaam yàlla mën na yéexal mbir mi moment bi nga ne yàlla yow yaay sama solution moment boobu lay ñëw. waaw ah moo tax ñun parfois loolu soo ko teeree naan doo doo ne na maanaam dem ba nga xamante ne amul solution nga ne yàlla mooy sama solution déedéet. maanaam moment bi nga jàppee ne war ngaa mën a am solution ci saa yi ci nga naan ne yëpp teg naa leen fële yàlla yow yaa sama solution. Euh, foofu nag bi malaaka bi ñëwee Seydina Jibril alayhi salaam bi ñëwee wax ko loolu ne ko est-ce que da nga bëgg ma dimbali la mu ne ko bu dee ci yow non soxlawul am naa mi mi ngi ko salaat waaw fa laa bu dee ci yàlla naam bu dee ci yàlla laa war a moom war a dimbali waaw mais bu dee ci yow yow malaaka bi yaa ma war a jàppale ñoo baax na parce que tellement ni mu incarné lan la hawla wala quwwata illa billah mu ne ko waaw imagine waxuma la malaaka mais biir nit ñi ñoo xamante ne dañuy woote woo yenn maqaama yi wala wilaaya yenn yi waxuma la malaaka mais jinni rek bu leen laajoon eh, yenn mooy bu leen waxoon ne leen dama dañuy jàpp ne xéewal bu mag la ak jinne maanaam dañ koy jàppee sax kéemtaan maanaam le fait que jinne yi ñëw di ko laaj di ko wax ne ko dañ lay jàppale dañ lay defal nangam ak nangam waxuma laa ne léegi malaaka yi te même loolu même malaaka ànd ak ne sangu malaaka yi la Sayyidina Jibril alayhi salaam daf ñu ko bu dee ci yow la bu dee ci yàlla waaw mu ne ko ah waaw kon teen koo laaj moom yàlla mu ne ko xam bi mu xam sama xaal doy na ma xam na xam na xaal bi ma nekk ba waaw loolu tax mu ne euh, moo tax mu ne dafa dàq mu am benn diggante intermédiaire bu moom foog la wul benn intermédiaire bu ndax digganteem ak yàlla duñ ko sànnee ci faxaram bal li fi nekk rafa ba dafa dàq sax am yakkoonam ci mu mën a nekk ñu maa ko foofu istirafaram ak xeet li ko aslan ci lu do ci lu ci lu ci lu ñu doyal ñoom ci ko sànn waktafa mu doyloo moom alayhi salaam bi ilmi yi ci xam di ko yàlla borom bi xam subhaanahu wa taala bi xaalis yi ci xaalam yàlla xam bi mu xam xaalam rek xaalam rek moom la doyloo te loolu xam ngeen ni euh, maanaam day wane màggaayu incarnation laa hawla wa laa quwwata illaa billaah boobu ni mu ni mu feeñee woon ci moom ku mel ni yelloo na moo yàlla ne xaritam la yàlla ne yaa ah kii moom moom mooy sama xarit waaw euh, moo tax mu ne borom subhaanahu wa ta'aala fa qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman alaa Ibraahiima fa araaduu bihi kaydan fa ja'alnaahum al-akhsariin ñu ne sawara nekkal tàkk nekkal jàmm bu ànd ak maam nekkal sedd bu ànd ak jàmm ci kaw maam Ibrahima alayhi salaatu waaw sedd bu ànd ak jàmm maanaam mu boole ci bi dafa tàng mu ne ko na sedd waaye sedd bi na ànd ak jàmm maanaam bu mu borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wax mu nekkoon àjjana mu solal ko moom yére boobu mu sol mu dugg moo tax ñoom dañ daan yiimu gaa yi ko dugaloon ci taal bi buñu daan ñëw dañ daan yiimu ni ñu ko daan gisee ci biir taal bi ñuy siiwlu nekk mel na ku ne biir àjjana maanaam di siiwlu nekk ci ak ay ay ay ay ay poétiques yu am solo xeetu siiwal ñam yu yu yu yu am solo maanaam loolu da leen daan jaaxal mais xam nga li lay war ni yéeféer dafa jafee fii maanaam yéeféer pour mu pour pour pour lu ko teg ci yoon mhm. bu yàlla bëggul mu lu jafe la parce que loolu malgré que ñu ngi koy gis taxul ñu gëm ànd ak na def yéene seen yàlla yëpp def yéene seen système yëpp di dëgg arabe démontré na ne taxawul ci dara mais malgré loolu ñu ngi ko nekk optimé ñee leen déedéet lii la ñuy naan voilà fa qaala rab inni zaahibun ila rabbi sayahdin man de maa ngi dem ci sama borom moom dina ma gindi maa ngi gisee léegi moo maanaam malgré loolu yëpp ci yàlla la leen leen man de maa ngi delluwaat ci yàlla maanaam lépp dafa delluwaat yàlla maa Ibrahima alayhi salaam loolu nag mu def moom mooy moom moo moo jafe te loolu mooy jëmmi incarné maanaam gis na mbir yëpp ci yàlla la aju te yàlla ku ko jox sa bopp mu téyal la ko du ñàkk nag ay natt ki di am parce que yoonu yàlla moo mel noonu day ànd ak ay natt mais natt yooyu yëpp yàlla da la koy woowee xalal voilà te Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu day dafa jël ci yeneen bi sallallahu alayhi wa bu mag garantie bu mag a mag a mooy ne daf cee bokk ci garantie yi mu ko defal mooy moom taalibe yi dañoo am benn lewet bu yàlla di lewet ci ñoom bu bokk teg bi muy lewet ci jaam yëpp boo xam ne day spécial c'est-à-dire que natt bu mu leen teg lu mu rëy rëy rëy rëy rëy te jafe ñoom li ñu koy dundee maanaam ñoom bu maanaam yàlla daf ciy boole tout le temps benn douceur bu yéeme yéeme muy simplifier lépp maanaam mën na nekk loo xam ne lu compliqué la ñuy ci mais ñoom liñ koy dundee day lewet day woyof c'est comme si ñu ñu ko en fait parfois sax dañuy posé wu question est-ce que ma continuer di nekk ci natt bi moo gën wala ma génn moo gën tellement que yàlla da leen ciy def tegal maanaam ak woyofal bu yéeme yéeme te loolu quelque part ndono la ci maam Ibrahima alayhi salaam nga xam ngeen ne natt bii lu la maanaam euh, dugal bi ñu doon sànni noonu ci taal bi ak yooyu yëpp lu yéeme yéeme la mais terewul yàlla da leen ko da ko woyofalal mbir mi maanaam mu nekk ci biir te loolu mooy exactement exemple bi ci yàlla ci daanaka bi am bi maanaam ci lewetu borom ko wàllu laa bi ñu jëmee li nga xam ne garanti la bu ko yàlla ci defal sallallahu alayhi wa sallam mais exemple typique la. ci doon ci doon maam Ibrahima d'ailleurs bokk na ci li tax tariqa bi ñu naan wax tariqa ibrahimiyya mooy non seulement parce que ñu nekk ci tariqa bi loolu en tout cas ils sont censés mooy delloo gi ñu delloo ci lépp yi kese mais que aussi ci natt bu nekk maanaam comme tàkk tàkk bi nii nit nekk ci ba pare mais nekk ci benn genre xéewal ci biir tàkk tàkk bi. lu contradictoire la surtout ku xàmmewul mais lu mën a nekk la mooy maam Ibrahima alayhi salaam am na ko ñu ngi woon ci taal bi ba pare nekk ci biir àjjana ci biir taal bi voilà loolu moo tax loolu lu lu lu lu mat a bàyyi la ngir pour taalibe mu mu mu mu gis ni royukaay yi noonu Ibrahima boobu alayhi salaam d'ailleurs si li tax ñu tuddee tarixa bi ibrahimiya ci loolu la bokkoon beneen bokk na ci le fait que mu bàyyi njabootam mu ne mu ne rabbi inni askantu zurriyati fii waadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram rabbi rabbana liyuqimu s-salata faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati yàlla man sama njaboot maa ngi nii distillé naa leen ci benn gox pour mu xamante ne amul mbay kenn du bay am ngeen jël ay njabootam mais loolu lu extraordinaire la li mu def noonu jël njabootam bi mu am nga xam ne amul beneen njaboot bu dul bii jël leen yóbbu leen Makka mooy si Kaaba la ne ba ba pare ne yàlla leen bàyyee en plus Euh, mu dem ba pare ne sama njaboot bi dama leen a ci xur wi amul luñ koy bay kenn dëkku ko aw tuur mu ne xam nga yàlla bu tax ba bàyyi leen fi pour ñuy mën di taxawal julli pour au moins bu julli ko tey mu ñun ñi nga xamante ne ñun dañu jullit yi jamono joo xam ne maanaam place boo xamante ne waxuma la am na mbay mais am na dëkk mais après lu ne non non c'est xam nga bon julli bi xam nga du ma ko mën def une fois parce que lay wala ñu jéem koo indi léegi nag maa ngi laal ndax sama biir oto mën naa cee julli mais sa biir oto doo ci julli sama biir oto mën naa ko ubbi mais doo mën taxaw biir am oto yi <laughs> ah, nga déglu lool. daa leer camion di dugg ci ginnaaw <laughs> mais lan dama ko mën ma wax la ko mën na leen bu ñu ko wax. <laughs> da nga xam ne moom war nañoo war nañoo julli loolu xam na xam nañ ne heure bi tamit war nañoo julli. te balaa waxtu yi génn war nañoo ji loolu xam nañ ko mais léegi lan moo def ci comme solution mais te xam nga lu tax lu bëri bu ñu julli ci parti yi parce que dañ leen di gis nit ñi dañ leen xool mais nit ñi dañ leen xool mais comparé nga ko ak situation bi Maam Ibrahima alayhi salaam amoon est-ce que comparé nga situation boobu ak nit ñi dañ may xool maanaam différence su maanaam gap bi nekk ci enjeu yi quoi ah léegi après ñu bëgg man ñu ñëw ci man ñu wax ma pour man ma wax leen ne leen léegi dugg leen seen biir am ngeen tëj ko rek ngeen def gestion yi noonu ngeen après ñu ne yaa gàddu responsabilité maanaam ñu def waa dem quoi moo tax gis loolu loolu tamit lu mat a bàyyi xel la parce que tamit boo tuddeewoo tuddoo dara nekk ma da ngay xam ne lii la voilà tariqa bi muhammadiyya la mais ibrahimiyya la moo tax ñu wax tariqatul ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya moom Ibrahima alayhi salaam parce que ni mu doon doxale yëpp mooy modèle parfait nga xamante ne moom nga war a incarner en tant que taalibe ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mooy modèle bi quoi. <laughs> yàlla na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 non non non. wala boobu boobu non non non xew-xew bi boobu en fait soo ngi différencier xew-xew yi am na xew-xew bu njëkk bi nga xamante ne moom la daan ànd maanaam baayam ba mu ko daan yabal muy dem naan seen yàlla yi man daal du ma ko jaamu nangam yooyu noonu ak bi nga xamante ne mooy biñ sóotul ak ah, am bi nekk la xew-xew boobu bokkul ak xew-xew bii bii nga xamante ne boobu. Euh, nekk na yonent maanaam yonent man maam Ibrahima alayhi salaam ab yonent la boo xamante ne xam nga yonent bu nekkee xale bu nekkee xale ne société bi tàmbaata ab yonent bu nekkee xale day daal di gis am na problème yu am waaw moo tax ak fata moo tax euh, du du du xale bu ndaw rek la ñuy wax maanaam li tax ñu koy wax fasaa mooy li ma la waxoon sànq maanaam futuwa yi nekk ci moom xamoon la ci loolu wallahu